wa idaa tutla alayhi aayaatunaa wallaa mustakbiran ka'an lam yasma'haa ka'anna fii udunayhi waqraa fabashshirhu bi'adaabin aliim ñu ngi ci laayaab juróom-ñaareel bi ci suuratu Luqmaan ci jataay bii ñu génn ñi nga xamante ne nii ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo ne lahwal xadiisi mooy musique fàtte woon nañu beneen saxaaba muy seydinaa Jaabir ibn Abdillah ibn amr ibn haramin ñoom ñépp moo ko mawlaana ibn mas'ud comme niñ ko tudde woon ñoom mawlaana ibn abbaasin seydina mujaahid sa'id ibn jubayr ak li nga xam ne moom lañ la tuddaloon ci alqaasim ibn muhammad ak abul qaasim al-utaki boroom mudawwana li nga xam ne moom la laajoon imaamu maalik ci loolu le kon nag mbir mi leer rahmatullahi alayhim wa radiyaanuhum kon loolu la suñu boroom nag ne gis nga waajooju mel noonu le déglukatu son bi ki nga xam ne jaral na ko dépenser ay alalam ngir loolu le ubbi ay concert fu ne mooy yu mel noonu ki dansine ngir lan bëpp nit ñi ndax jamono jam fay nekk nit ñi lu ñu tal sax borom bi tabaraka wa taala boo leen di wax sax dañ naan bu leen ñu booleek suñu borom tabaraka wa taala ginu ngeen a gëm nit ñi ginu ngeen a nekk ci yoon nekk ñooy yoonu la ñuy nekke suñu borom moo tax mu ne wa idaa tutla alayhi des ko jàngalee aayaatuna suñu laaya yii di alquran walla day du mooy mustakbiran di rëy rëyru ka an lam ku ko ka an na mel ni fii udunayhi dafa nekk ci ñaari noppam yi waqran ay saañ fa bashirhu suñu boroom ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bégalal waajoo jële bi adaabin ci mbugal alimin gu tar goo xam ne moo koy xaar lii laa la doon wax ci jataay bii weesu këne déglukatu musique ku sonn ci musique yi jamais nga gis ko mooy alxuraan da koy déranger te moom la boroom bi wax lii ne kiy jënd yooyu nekk ci di ci sonn bees ko jàngalee suñu laaya yi moo tax ku mel noonu bés buy bës rajoom di jaar onde yi bés buy jaar ba tombe ci rajo alxuraan bi da gaw bu day xam sax fi day fexe xam ne fii la fréquence am fii la mais buy bés nii ngir dem ci rajo bi xam ay musique ki fo yooyu moom day gaaw bu agsee foofu da koy bés bu gaaw ngir bu bañ faa taxaw ndax bu fa taxawee léeg-léeg bu fa xasee taxaw mu dégg mu alxuraan conscience am xelam moo ko naan ah yow est ce que ñeme ngaa jàll lii dem loolu nag la xam moo tax jamais du fa taxaw ndax day xam affaire bi xam ne bii la fréquence bi lii la da koy bës bës bu kaaw bu fay jàgg loolu kon nga yaakaar ne loolu mos jàmm la ci nit koo xam ne nee na jullit la wallahi li Mawlaana Ibn Mas'ud wax mooy dëgg que ne gis nga da lay yóbbu ci nifaaq mooy ci naafiq goo xamante ne nii yow li ngay wane sa biir mooy boo nee ci biir nit ñi que ne jullit nga. mu gëm bu nit ñi nga naan yow li gën a ci ci diine ji muy bëggootoo koo dégg ba booy bës sa rajo bi di xool ay chaîne ay fréquences yooy jàpp fa mu fa rajo ba am alxuraan da ngay gaaw yow loolu est-ce kooku musiba mas ngaa musiba bu ko féete kaw ci koo xamante ne jullit la moo tax suñu borom wax loolu le ne bees ko jàngalee suñu aaya yi day di rëy rëy lu mel ni ma su dégg mel ni ci nopp ay saañ ay bouchon ñoo fa nekk fa bashiru way bëggalal waajoo jële bi adabin ci mbugal alimin ju tar suñu borom ne innal gaa yi nga xamante ne nii amanu dañoo gëm wa amilu saalihaat yi te ñuy jëf-jëf yu baax yi lahum ñeel na leen jannaatu naim ajjanaay xéewal ya xaalidiina fiihaa fa la ñuy sax waadallaahi lii mooy dige bi yàlla bi nga xamante ne nii du jaas di xaqan dëgg la de wa huwa tamam borom bi dige lii al aziz mooy ki noot ci nguuram al hakiim mooy ki nga xam ne moo xereñ a yaate moom moomale xalaqa samaawaati mooy ki nga xam ne moo bindaa samaani bi ghayri amadin tarawnaha ci loo xam ne amul ay keno yoo xam ne yéen nit ñi xool di ko gis loolu nag borom bi daa mel daa am lu mu fay junju yenn borom xam-xam yi di wax naan alxuraan am nag keno yoo xam ne kenn gisu ko waaw borom bi nag moo tax mu leeral fii ne gisuñu keno yi mooy <laughs> ñu bari ko gis wallahu taala alam am na ci borom xam-xam yi ñu naan loolu li wutee nag loolu mbir la moo xam ne mu laqatu la loo xam ne ci kattanu borom bi la tabaaraka wa la moom mi nga xam ne moo ko def waaye bëtu nit ñi ñu ko gis waaw <laughs> bi ghayri amadin tarawnaha wa alqa mu daal di sànni fil ardi ci suuf si rawaasiya daal di fiy def li nga xam ne mooy ay montagne yoo xamante ne nii ñoo samp ñoom la samp ci suuf si antam yi da bi comme bañ suuf si daal di leen baaje daal di wadd ak yéen daal di leen baaje mooy di yëngatoo ak yéen di leen yëngal mooy montagnes yi dañoo ñëw di samp di taxawal di ta di téye suuf si bikum wa batha fiha suñu boroom daal di ciy génne ci suuf si min kulli dabba daal di fiy wasaare daal di fiy tasaare li nga xam ne mooy ci suuf si def fi min kulli dabba moo ko fi génne daal di ko fiy wasaare muy lépp loo xam ne luy dukkat la ci waan zalna mu wàcc mina sama ñu wàcce mina sama i ci niir yi ma an ndox fa ambatna fiiha ñu daal di ciy saxal fiiha ci ci ndox moo mala ci suuf si bu bu wàddee bu wàccee min kulli zawjin ci bépp xeet rek boo xam ne ci xeetu meññeef yi meññeef yi karimin bu tedd suñu boroom ne hada lii xalqullaahi mu ne lii mooy mbindum yàlla mi de tabaaraka wa taala fa aruni e yéen yi wan leen ma maada ana lan xalaqa la bind min duni ñi nga xam ne mooy ñu wël ñi neen ñeneen ñi dul borom bi ñu ngeen koy bokkaaleel way wan leen ma ñoom lan lañ fi bind lu war ngeen war maa bokkaaleeñ moom bal li am ba des mooy az na way tooñkatu seen bopp yi az-zaalimuuna mooy yéefér yi nga xam ne katu yàlla yi de fii dalaalin dañoo nekk ci cànkute mu biinin gu leer suñu borom ne wala walaqad dëgg-dëgg a tey naa joxoon nañu luqmaana turu saar bi fii la jógee mu ne joxoon nañu seydinaa luqmaan alayhi salaatu wassalaam alxikmata li nga xam ne mooy xam-xam di nga xam ne day tukkee ci borom bi tabaaraka wa taala nga xamante ne nii da koy jox ay jaam dina ko jox yonent yi alayhimu salaatu salaam nga xam ne mooy ci équivalent wu liñ naan xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam waaye dafa nekk ay xam-xam yoo xam ne kojub borom bi la yoo xamante ne nii du fàggutéef moo la koy may de borom bi mooy moom lañ naan al ilmu laduni xam-xam bi nga xam ne ci borom bi la tukkee mooy seet ku ko soob ci jaamam yi mu jox ko sans effort nekk ñi nga xam ne ñoom la tànn loolu la ko jox waxoon nañ la sore li naan ay sagesse grecque ay naan lii mooy li grec yi doon wax ak ñoo ñëlee déedéet mukku anishkur lillah suñu boroom ne dama laa defal lii yow Luqman anishkur ngir nga man di sant li nga xamante ne mooy lillah di sant sa boroom li nga xamante ne nii moo la defal xéewal googale wa man yashkur képp koo xam ne nag sant na boroom bi tabaaraka wa taala ci xéewal yim la defal te amul benn mbindeef lu dul ci xéewalu borom bi ngay féey di ci nuur gu dégg bëccëg maman yashkuru képp koo xam ne nag mu ngi sant fa innama yashkuru li nafsi na xam ne xéewal ya lay tukkee ca seen santam goo du dem ca borom ba tabaaraka wa taala ci boppam lay dellu na xam ne kon dëgg-dëgg yashkuru li si boppam lay sant te xéewalu sant ko ci moom lay dellu de moo tax suñu borom ne woon la in shakartum la azidannakum waat naa ne kon nuñ koy gisee si saar yi ci kaw la ne boo ngeen ma santee de la azidannakum dinaa leen dolli kon nag waman kafara kon képp ku sant sa bopp ngay xéewalu sant ka ci sa yow lay dellu de waman kafara képp koo xam ne nag dafa weddi ne santul borom bi mbir mi sama góorgóorlu la wala ñoom diw la wala ñoom daa na xam ne fa inna dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala ganiyun ku doylu la hamidun ta mooy ki njëkk sant borooma bu boppam mu ne wa id fàttalekul ba nga xam ne ci la wax luqmaanu seydinaa luqmaan alayhi salaam libnihi keroog bi nga xam ne lay wax ak doomam ja di ko jox ay ndénkaane yoo xamante ne waajur wu ne képp koo xamante ne nii waajur nga wala borom bi daf laa teg nga nekk koo xam ne yaa ko yilif mooy lii daf laa war nga daal di koy jàngal mooy lan mooy nit li yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ci hadith sayyidina mawlana ibn umar radiyallahu ma nekk ci sahih yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne kullukum ra'in kenn képp kenn ci yéen ab sàmm wa kullukum te ku nekk ci yéen nag wa kullu ra'in ci yeneen ñëwa yum ñëwee te bépp sàmm des na ko laaj la nga xam ne moom la ko borom bi sàmmoon mooy sàmm loo woon sa doom bi sa soxna yi sa yooyu yawit soxna si boo fi newee xale yi yooyu yëpp yow jaam bi ak yow ki nga xam ne yaay liggéeykat bi fañ na teg ngay liggéey sa patron bi bu fi newul ngay tappale loolu lépp dinañ la ko laaj waaye patron bi yow mi tiim nekk ñii di leen liggéeyloo boo leen tegul ci ay condition ma yu jaar yoon te di leen fay boo leen waree fay yooyu yëpp gis nga boo ko deful borom bi dina leen ko laaj ak leneen ak leneen Seydina Luqmaan wax libnihi wax won fàttalakul ba Seydina Luqmaan radiyallahu anhu doon wax libnihi di wax doomam ja wa huwa tamam ya'iduhu mu nga nekkoon doon nekkoon koo xam ne da ko doon waar nag naan ko ani yaa bunayya e yow sama doom laa tushrik billah ngal la waay bul bokkaale borom bi tabaaraka wa ta'aala inna shirk ndax dëgg-dëgg gis nga bokkaale la zulmun tooñ la azimun gu màgg màgg mooy tooñ gi gën a gis nga Seydina Luqman waajur wu ne lii ngir waajur yi la laaya yii nan la ñuy yare seen doom gis nga Seydina Luqman ñëwul gëdd ko ne ko hé moom fonton ah non non non dana ko yaa ya eh yow sama doom mooy nekk ci wax ak sa doom jàpp ne yow saa su ne dañ koo war di gëdd di kii yooyu jariñul daa déedéet da ngay wax lu nooy mu xam lu nooy ndax yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ak nooy ak lewet du dugg ci dara lu da koy rafetal waaye ak dëgër ak wane ne way xuural baat ak ay kii dëgër ay kii di mermerloog tartarlu yooyu du dugg ci dara. ci loo xam ne jaru ko woon lu dul nag leneen na la mooy da koy ñaawal kon nag affaire yi loolu la de kon mu ne ko yaa bu na ya e eh, sama doom laa tushrik ngal la waaye bul bokkaale billaahi ci borom bi tabaaraka wa taala inna shirka dëgg-dëgg li nga xam ne mooy bokkaale la zulmun tooñ la azimun gu màgg-màgg suñu borom ne wa wassayna al insaana ñun ñooy ñi nga xam ne ñoo dénkan ñoo dénkaane al insaana doo nit ki bi waalidayhi ñoo ko dénk ñaari waajuram mooy ci ñoo ndax de ndax xamalathu ummuhu kenn ci ñoom muy ndeyam de moo ko ëmboon wax nañ ci daldi ci nekk ci coono ala wax nañ ci coono mooy ne moom du koo ëmb waaye lu weer yi gën a avancé di yokk ndaw mooy yaay ji di nekk koo xam ne day nekk ku néew doole wa fisaaluhu te li nga xamante ne mooy ni nga xamante ne ci la koy ci la koy ci la koy ferale fi amayni fii ni ci ñaari at lay doon anishkur lii suñu boroom ne dama laa defal yow doomu aadama bi xéewal gii ngir nga daal li may sant boo ma santee ba pare nag wali waali dayka na nga sant ñi nga xamante ne ñooy sa ñaari waajur yi ma leen jaarale ilayyata na nga xam nag nu ci man di doon almasiiru ci man nii ngeen di mujj mooy ah sa du santal sa ñaari waajur loolu lañ la doon wax